217 baabu wujuubi sawmi ramadan wa bayaani fadli siyaami wa maa yataallaqu biha ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi ci woon ba léegi eh, nekk ci li nga xamante ne nii eh, mooy hadith Seydina Abu Hurayra muy 1215 mu ne wa an Hurayrata mu ngi jële ci saydina wa mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala allahu azza wa jalla waaw qaala mu ne wax na allahu boroom bi azza wa jalla mi nga xam ne moo màggata tedd kullu amal ibni aadam mbooleem jëfu doomu aadama bi de dafa nekk loo xamante ne nii lahu moom la ñeel illa siyaam ba mu des koor fa innahu lii loolu nag man la ñeel wa ana taman borom bi ajzi bi maay ki nga xam ne maay faye koor waaw man maay faye koor wa siyaamu junna mu ne nag koor protection la bu bouclier la luy aar la ki nga xamante ne nii mooy aji woor gi fa iza kaana yawmu mu ahadikum bu nekkee bésub wooru kenn ci yéen fala yarfus bu mu wax wax yu koy jëme ci wàllu sëy wala yasxab bu mu nekk it di xuloo ak a yuuxu fa in sabahu bu ko ŋàññee ahadun kenn aw qaatala wala mu bëgg a xeex ak moom fal yaqul na wax inni saa'im na wax ne man dama woor walladi nafsu muhammadin bi yadihi yeneen saa salaam ne waat naa ci ki nga xamante ne nii moom la loxol seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di nekk ci loxoom waat naa ci moom de ne la xuluufu fami saa'imi waat naa ne xet ga nga xamante ne mooy xetu gémmiñu ki nga xamante ne moo woor loolu de atyabu moo gën a teey inda allahi fa yàlla min riixil misk ke xetu misk parfum bu barkeel boobe li saa'imi ñeel na aji woor gi farxataani ñaari mbégte yafrahuhuma yoo xam ne moom lay mbég ida aftara bu dogee fariha mu bég kontaan waaw ndax matal gu mu matal xéewal yi ko yàlla defal wali tukmilul idda waaw matal na bés bii de matal na ko wala bu dee korite gi jeex na wala koor gi jeex na ba bésu korite mu sant yàlla mi nga xam ne moo ko defal loolu le mu bég ci loolee jaamu yàlla joojee nga xam ne matal na ko waaye ndogu gi ak tamit korite gi bésu ba wa ida laqiya rabba fariha bi sawme waaye cëy bu dajeeg boromam ci lay gënatee bég li taxoon muy wor moom mi maa koy fayal saa bopp mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al buxaari ak al imam muslim abul husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo mu wa hada lafdu riwayatul buxaari lii mooy kàdduy yi nga xamante ne mooy imaam al Buxaari rahimahullah nii la ko soloowe mu ne wa riwaayatin la am na ci neneen ko soloowe ma al imaam al Buxaari rahimahullah mu lahu bu ko ñeel yatruku foofu dane foofu yeneen saasam dane borom bi danaan yatruku mooy jaam bi yatruku day bàyyi taamahu ñamam wa sharabahu ak naanam wa shahwatahu ak bànneexam min ajli ngir man mu teg kon nañ ne as-siyaamu lii koor man la ñeel wa ana ajzi bi maa koy faye wal xasanatu ta gi yool bi ashri amthaliha fukk mooy li gën lay tàmbale wa fi riwayatin li muslim mu ne am nanu ko imam muslim daal di solowee moom dane kullu amal ibni aadama yudaaf foofee dane bépp jëfu doomu aadama bi da yudaaf lu ñuy fulandi la alxasanatu yiw ba ashru fukk lay tàmbale yu mel ni moom ila sab'i mi'atin di'f jëm ci muy juróom eh, ñaar eh, ci ay fulandi qaala allahu taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na illa sawma ba mu des fa innahu lii man la ñeel wa ana ajzi be man maa koy faye ndax kat nit ki yada'u day bàyyi plaisir am bànneexam wa ta'amahu ñamam min ajli ngir li saa'imi ñeel na aji koor gi farxataani ñaari euh, mbégte yoo xam ne moom lay bég euh, farxatun genn gi inda fitri benn mbégte gi mooy jamono ji nga xamante ne ca lay dog waaye wa farxatun beneen mbégte gi inda liqaa'i rabbih ba nga xam ne ca lay dajeeg boroomam mu war koo fay li nga xamante ne mooy loole payam googee mu ne wala xuluufu fiihi te xetu gémmiñam de atyab moo gën a teey indallah fa yàlla min riihil misk te li nga xamante ne mooy xetu parfum boobale di misk kon loolu lu ama am solo la léegi kon lii lañ gisoon léegi ñu ngi woon ci masala yi waaw di dem par ndànk ndànk gisoon nañu euh, lu taxoon boroom xam-xam yi liñ naan lu tax boroom xam-xam yi lan la boroom bi lim ne as mu lii daal di koy tofale boppam annexé ko ci boppam lu tax gisoon nañ ko gisoon nañ yeneen masala yoo xamante ne nii euh, yu jëmoon ci mbir mi la léegi nag ñu waroon a continuer euh, waxoon nañ tamit masala waaw mais li saa imi woorkat boobu mooy kan <laughs> ak te lool booy indi ki woor moom doon sàcc wala di woor doon wuruj doon wax leneen waa kooku kooram day yàqu wala déet loolu beneen affaire la waaw wala di woor di jëw waxoon nañ la masala yooyu ak li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wax wallahu taala alam léegi nag euh, ñu war a ñëw ci euh, parce que loolu woorkat boobu euh, waxoon nañ la waa jumhur dañ ne bon ku woor par exemple di jëw wala mu def bàkkaar waxoon nañ la imam Ibn Hazm te ko jiitoon al imam al-Awzaa'i te jëlee nañ ko ci Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne lu mel ni jëw moom day am conséquence ci koor gi day lor koor gi waaw waaw ba tax ñenn ñu ne day wooraat beneen bés ku fii jëw da ngay woor beneen bés waaw kon al-Awzaa'i rahimahullah imam Ibn Hazm ne bu dee yaa ko fàttaliku moom bëgg yaa ngi woor waaw da woor ba pare def loo xamante ne bépp bàkkaar yow loolu day dox sa koor googu bu dee yaa ko fa tàttaleku nga ko waaw waa jumbuur nag waxuñ loolu waaye waxoon nañ wax jooñ nañ ko bàyyi xel waaw woorkat bi ndax xadiis yi mu tegtaloo woon loolu dafa am solo ak beneen am na xadiis beneen boo xamante ne tudduñu ko woon mooy bi yeneen saa di wax ne xadiisay na Abu Hurayra la radiyallahu anhu mu ngi ci sunanum Euh, an-Nasaa'i ak Ibn Maaja naka noonu al imaam Ibn Xuzayma solo na ko ci saxiixam ak al imaam al-Haafiz euh, euh, al-Haakim an-Naysaabuuri mu ne saxiixun alaa shartil Buxaari imaam Sayyidinaa Abu Hurayra mu ne Yonent sallallaahu alayhi wa sallam nee na rubba saa'imin hazzuhu min siyaamihi al-juu'u wal-'atash Allaahu akbar <laughs> waaw mu ne rubba bariwaana saa'imin aji woor koo xam ne hazzuhu cëram min siyaamihi ca kooram nga lan la aljuu'u ma ne xiif wal atash non xiif ak mar waaw kon nag loolu yëpp boo gisee yooyu ak man lam yada qawla zuuri wal amala bi wal jahl fa laysa lillahi haaja an yada ila an yada ta'aamahu wa sharabahu ku bàyyiwul waxu duur waxu mbuusur waxu neen ak di ci jëf ak di jëf jëfu riiraakoon ak ku riir kooku borom bi soxlawul muy bàyyi lekkam ak naanam yii nii yëpp euh, daa nekk loo xamante ne nii euh, moo taxoon ñu ne la mazhabu imam Ibn Hazm boobu ka jara bàyyi xel moo tax euh, imam Ibn Qayyim sax moom waxe na ko neneen mais boo gisee moom ci loolu la ànd voilà parce bi muy wax ne ki nga xam ne nag <laughs> mu ne saa im boobu nag ñuy wax ci téereem boobu alwaabilu sayyib waaw foofu la ko indi imaam Ibnul Qayyim mu ne huwa alladhi saamat jawaarihuhu anil atham mooy ki nga xamante ne ay cëram dañoo ko dañoo woor ci bakkaar yi wa lisaanuhu bakkan làmmiñam anil kadibi ci nar wal fuhsh ak wax wax ju ñaaw wa qawli zuur ak wax waxu mbuusur ak waxu loo xam ne waxu nar la voilà wax ju baaxul wa batnuhu mooy cër bu nekk wa batnuhu na nga xam ne mooy biiram mu woor an at-ta'aami ci lekk wa sharaabi ak naan wa farjuhu pëyam an ar-rafasi ci di sëy voilà fa in takallama waa jooju di koor gi tax ñuy wax bu waxee lam yatakallam bi ma yajrahu sawma du wax loo xam ne day jam di gaañ kooram wa in faala bu jëfee lam yafal ma yusidu sawma waaye du def loo xam ne day yàq kooram waaw fa yuxriju bu ko defee kooku day génn kalaamahu day génn kàddoom kullaha nafi'an saliha saabu bu génnee kàddoom rek day nekk luy jariñ ba pare nekk lu baax wa kadhalika naka noon amalahu wala wa kadhalika amalahu naka noon ay jëfam saabu bu leen génnee lu baax lay doon mu ne fa hiya bi manzilati raihati allati yashumuha man jalasa hamilal miski voilà ah, kadhalik mu ne te loolu bu boobaa mooy cëram yi day génne yiw làmmiñam di génn cër bu nekk di génne yiw kooku day mel ni ku toogook ku toogaale kiy jaay misk comme na ko ne saa saa misaale woon ñooy masalul jalisu suu ak kiy tooga masalam kuy toog ak ku bon ak kuy toog ak ku baax voilà nga xam ne kii boroom euh, misk bi boo demee soit mu may la walay laalal bii waay wala nga jëla fa xeet gu neex wala nga jënd waaw bu dee nag kee nga xam ne moom ci kay kay kay tëgg tëgg bi la dem ba nga xam ne fa lañ defaree paaka yeeg di di daas kii yéeg di tàngal bettex yeeg yooyu mën naa fa soit mu tëb benn étincelle bënn sa yére wala nga jële fa xet gu naqari wala mu lakk la bënn sa biire waaw kon loolu lu ama am solo la léegi nag imaam Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne kii ñoonu lay niru waaw nga xam ne man jaalasa saa'iman tafa bi majaal sa mujaalasati ku toogaale aji koor bi day nekk koo xam day jariñu ci toogaayobam toog ak moom wa amina fiihi fii min az-zuur te te toogaalem boobe dina ci mucc dina am ci kóolutu ak mucc ci li nga xam ne mooy waxu nar waxu yu yeys wal kadib wal fujur ak li nga xam ne kàccoor teeku nar wa zulm ak tooñ mu ne hada huwa sawmul al mashru' lii mooy koor gi nga xam ne moom la yàlla euh, yoona ah. la la mujarrada imsaak al imsaak an at-ta'aam wa sharab waaw nekkul rek euh, di di bàyyi lekk ak naan kose waaw léegi mu indi xadis yi ñu waxoon fa fil xadisi saxiixi mooy man lam yadaa qawla zuuri wal amala bi wal jahl wal amala bi wal jahl ak bi nga xam ne rubba saa'imin hazzuhu min siyaamihi al juu' wal atash mu ne kon nag fa sawmu kon koor huwa sawmul jawaarih anil aasaam mooy kon wooru li nga xam ne mooy cër yi waaw cëru nit ki ses membres bët bi bakkan bi waaw di xeeñtu lu lu lu lu bon nga ne loolu lu ma la demee noonu ah su ne saa di renifler <laughs> parfum wu femme yi nga xam ne kenn daganu la ci nga naan oh, moom nag moo gën a neex ak yu mel noonu loolu xaram <laughs> voilà <laughs> waaw walla yow ndaw si ngay def lool yu góor yi naan kay moo gën a chon loolu wal iyaazu billah moom joor la christian joor la jóge xaw ma moom moom joor nangam ba la kii ñoom ñoom ak waaye yow loolu <laughs> kon mooy cër loxo bi tamit day woor du nekk di laal loo xam ne daa xaraam ci moom wala di jël lu xaraam tànk du dox ci loo xam ne daa xaraam loolu la fa sawmu an yasuma kullu udwi waaw comme <laughs> koor daal mooy an yasuma mu woor kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi adim ala nazari lil xaraami voilà banim jeexe sawmu daal mooy mu leen yaakaar ne mooy xiif ak kii rek waaw mooy fa sow mu daal koor mooy an an an an yasuma kullu udwi waaw koor mooy cër bu nekk daa war a woor waaw an kulli ma ci lépp wëlif lépp loo xamante ne day jëme cam si ci ak yégati waaw tax la taxoon mu woor mu daal di koy délaisser nekk ci loo xamante ne jaaduwul ci ay jëf wala ay wax wala leneen moo tax mu ne adim an nazari lil xaraami mooy saxal di bañ a xool li nga xam ne daa xaram waaw <laughs> lool nag nga xool ko ci film ci écran ak nga xool ko direct ñooyam waaw boo foogee da ngay woor daal topp théâtre yi nga xamante ne ay summeeku mat kat ay ay ay futteeku kese lañ soluñ dara jigéen ña seen dënd yaa ngi ci biti ñu ne dañuy décolleté góor ñaa ngay seen biceps yëpp di attiré waate yow ndaw si yooyu yëpp daa nekk loo xam ne lu xaram la waaw amoo droit di woor di xool loolu wala di seetaan journal ndaw soo xamante ne nii mooy yow la la ca neex mooy euh, karaw gu liis gaag ak kii ak na muy waxeeg voilà yooyu yëpp daa nekk loo xamante ne nii yëfu kàccoorte la waaw waaw te dafa nekk loo xam ne dafa xaram kon nag amsik an nazari lil xaraami waaw wal mashi wasami ma'al kalaami waaye téyel sa bopp it di dox ci loo xam ne lu xaraam la wasami di déglu ay son ak yu xaraam yooyee ak ay jëw ak ay kàcc ak ay nar ma'al kalaami dégg sa nopp waaye it di ko wax yow waaw waaw wa kulli fikratin kama amsakta an wa shurbin ulima naka noonu bépp xalaat boo xam ne bu doyadi la waaw bu bon la kéem ni nga xamante nga ciy fexe di ko jañ bu ñëwee kéem ni nga xam ne noonu nga téye sa bopp ci lekk ak naan gi nga xam ne loolu lu ñu xam la lii mooy koor waaw waaw summa siyaamu fantabih lam ta lam yanhasir fi adamil akli faqat la taghtarir fa rubba sa'imin ma'a al-jamaa'a laysa lahu fihi siwa al-majaa'a fa sawmu an yasuuma kullu udwihi an kulli ma yubdi fatan lissahwi amsik an nazari lil haraami wal mashi wa sam'i ma'a al kalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima loolu lii moom la ñii di wax sauf ko fuqaha aw yeneen yi dañ ne la doo ñun d'accord nañ ci lii lé ñun d'accord nañ de mais suuf ko mooy eh, ne waa ji comme que def na benn ci bàkkaar yi mooy kooram yàqu na loolu uh, moo loolu lañ mënula taxaw di ko wax quoi <laughs> waaw suuf sauf que xaqiqatu koor mooy dëgg-dëgg nga woore comme nii nga xam ne ñoom la ñoom al imam Ibnul Qayyim ñoom sayyidatu sayyidina euh, li leen jiitoon Abu Ubayda Amr ibn al-Jarrah sayyidatu Aisha ñoom sayyidina al-imam al-Awza'i Ibn Hazm ak Ibn al-Qayyim ñoom ni ñuy waxe mooy ak lii mooy li Serigne bi di wax ni Serigne Touba di wax nii radiyallahu anhu ñeneen ñi neewuñ ne ñoom d'accorduñ ci loolu li ñu d'accord mooy nan ngay dagge ne waa ji kooram yàqu na <laughs> loolu daal la ñoonu la wax comme que lekk lu naanul waaye bon jëw na est ce que jëw na rek léegi kooram yàqu na loolu mooy problème bi <laughs> waaw kon léegi buñ delloo Imaam Ibnul Qayyim di wax rahimahullah mu ne kon mu ne fa sawmu huwa sawmul jawaarih anil aasaam kon mu ne koor dëgg-dëgg mooy lan euh, cër yi dañuy woor téye seen bopp waxoon nañ laal as-sawmu mooy al imsaak mooy téye ngay téye sa bopp retenir sa bopp waaw maîtriser sa bopp anil sa cër yi anil aasaam ci bàkkaar bi nga xam ne moo approprié cër bu nekk bàkkaaru euh, cëru bët bët moom bàkkaaram mooy lan xool lu xaram mais cëru bët du lekk par exemple bët doone bët baa doon lekk non <laughs> voilà <laughs> voilà kon loolu la léegi kon mooy bu ci nekk mu daal di la ko yàlla xaraamal mu daaldi di ciy téye boppam wa sawmul batni léegi nag kooru biir mooy an sharabi wa ta'am bu bañ lekk bañ a naan kama anna at-ta'ama wa sharaba yaqta'uhu wa yusidu mu ne comme ni nga xamante ne lekk ak naan day dog di ko yàq fa hakaza nako noon al asam kaar ne bàkkaar it noonu la taqta'u sawaaba moom li muy dog mooy sawaabahu mooy yool bañ ci war am moom loolu lay dog wa tusidu xam nga waxu imam Ibnul wuti naak waxu imam Ibnul <laughs> Ibn Hazm avec imam Ibnul Qayyim moom ànd waaye dalaa bëgg wax te waa jumhur tamit loolu lañ waxam ñoom dañ ne fiqma waaw mooy ci <laughs> ñu ngi ko waxee neneen mooy fiqma ci côté fiq manuñ ne waa kooram quand même yàqu na di ko fayloo imam ndax moom dane day fay beneen tour xam nga loolu wute nag ci imam euh, Ibnul Qayyim ànd nag waa jumhur moom ñoom la ànd mais dane sauf que yow boo defee loolu mooy woor ba pare say cër wooruñu lekk ak naan kese nga ba waaw <laughs> mais yeneen yi moom yaa ngi ciy liggéey yow xam nga lan mooy sa problème bu boobaa yow beneen pro yow problème bi ngay am mooy samarata mooy fruit yi waroon a euh, meññeef ya waroon a jóge ci sa koor gi koy tolowoo di ci di di ko jariñoo loolu ngay ñàkk loolu la bàkkaar yooyu ngay def di dox ci yow waaw waaw yool ba nga ci waroon am da koy dog wa tuf sidu mu yàq samaratawu yool ba nga ci waroon am day mel ni am mbuxum buñ dugal ci tool mu yàq ko waaw wala nga jël boisson ah, bu neex daal di jëy sotti ko ci gis nga noonu mën nañ koo misaale noonu sa bàkkaar yi ngay def yeneen cër noonu lay def sa koor bi bu boobaa nag euh, euh, léegi nga ne ma maa maa hiya samratul xilaaf léegi yaa ngi wax affaire samra mais lan mooy samratul xilaaf bayna qawlul jumhur rahmatullah alayhi wa qawl ibn hazm dañ naan la lan mooy dëgg-dëgg baa léegi euh, nañ jël lu concret monsieur X waaw ngir bañ wax kenn ñu indiwaat suñu monsieur X xam ne moo ñu doon dimbali bu baax caméra asma allahu akbar waaw rahimahullahu la ñuy wax wala hafizahullah monsieur X dafa woor waaye jëw comme ni ñu waxoon voilà jëw def yooyu bu dee ci waa jumhuur dañ ne kooku kooram mais lekkul naanul suyul kooku waram baax na mais nag def na lu xaram imaam na xam la lay woor beneen jour bu fàttale koo daa woor daa wooroon ba pare bi muy def bàkkaar yooyu day wooraat beneen jour ndax koor bu yàqu na léegi mbir mi mooy loolu bu dee waa jumhur nag dañ naan waa ji du wooraat non alhamdulilah mais nag bu demee ca borom ba borom bi mën na koo xañ loolee yool ba mu ci waroon a am waaye nag lan la koy jariñ nga ne mais ban jariñ la am ñu ne la jariñ dina am jariñ mooy bu ëllëgee borom bi du ko taxaw taxawloo ca kanamam ne koy yow bis sàngam ca koor ga wooroo woon loolu defoon na ko mooy eh, eh, wooroon na mooy lekk loon naanu loon waaye la nga xamante ne après moom la waroon am ca gannaaw lañ koy xañ ndax lam defoon gis nga affaire bu dee imaam Ibn Hazm nag danaan la sawaay ba nga de woo jëwee wala nga def yooyu la affaire ba yàqu du tout léegi nag da ngay woor beneen bés ca gannaawam kon euh, euh, imaam euh, al-Haafiz Ibn al laan daal mais sauf que wax mooy affaire bi léegi nag sauf que problème bi mooy yow boo ko defee la nga ci waroon a yool ba nga waroon am ca gannaaw lool da koo yàq nag boo mayul borom bi euh, <laughs> eh, doo ko jota ah. voilà kon nag euh, euh, wallahu taala alam kon loolu am ama am solo la léegi nag ñu ñëw continuer kon ci masala yi léegi bala ñu jàll ci masala bi nga xam ne moo gën a gudd mooy liñ la waxoon waa léegi ah, am na ci riwaayaat yoo xam ne dane kat waa ji borom bi tabaaraka wa taala dane aji koor gi day bàyyi day bàyyi lan yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu day bàyyi naanam ak bànneexam waa bànneexam après ci kaw bànneexam boobu lañ la wax waa léegi bu dee nit ki euh, day da da da da da da da daa maniyom daa génn wala boog li gën ndaw maniyu wala boobu mu fóon ab jigéen boo xam ne soxnaam la wala mu def leen wala mu toog di xalaat sax ci yooyu te daa woor ba yëg dara ci tubayam ndekete yoo moo xam ndaw si moo ko def wala góor kee ko def mu yëg ne am na kat masiw mooy euh, liquide bu bu bu bu woyof boobuy génn nit ki buy fo ñaari góor ak jigéen bu ñuy fo euh, ci wàllu sëy noonu laata mooy pré mooy euh, njaalbeenu sëy fogoogu ak tamit di ci di waxtaan ak tamit ay côté raayanteeg wax wax ju rafet ak yu neex ak yooyu ba tax am loo yëg loolu noonu est bu amee léegi dugg na fi parce que borom bi dañ daa bàyyi. li nga xam ne shahwaam alors que waa ji bu lool xawee est ce que ko kon bàyyi na shahwatu ndax ñépp xam nañ ne bu nee yatruku ta'amahu bàyyi na ñamam mooy euh, wa sharabahu ak naanam wa shahwatahu mais ñamam bàyyi na ko mooy bu lekkee dog na waaw bu naanee dog na waaye shahwatahu bànneexam mais léegi bu ñëwee ba am bànneex boobu ba am sax lu mu yëg lu génn ci moom ne kon xanaa koor gi yàqu na ñu ne la xaaral <laughs> loolu nag masala la boo xamante ne nii xaaral boo kii la loolu dinañ ci ñëw mais balaa boobu mooy nañ taxaw tuuti ci farxa euh, euh, li saa'imi farxataan euh, yafrahuhuma muy yu màgg la ci àddina ak alaaxira waaw ah, farxataani googee waxoon nañ la ko <laughs> ah, farxa bu njëkk wi inda fitri ila aftara fariha bi fitri waaw mooy wax waxtu wi nga xam ne ci lay dog day bëgg waaw génn na ci li nga xam ne fa ko borom bi dëxale woon ne ko lii lii laa la fi tere mu génn ci nag réussir na ko mu kontaan waaw kontaan ci boppam déedéet ci yàlla mi ko tawfiqal ba mu matal koor gii moo xam ci bésu korite wala boog bés bu nekk ci koor gi waaw waaye bu ko yàlla dimbalee ba façon koor yi nga xam ne mu jéem kem kattanam ci yiñ koy xaraamal ci ay yi xam ak lekk ak naan ak yeneen yi bakkaar yooyu mu moytu ko ci koor gi waaw fii mu ne moo fi dàqoon na seetaan yenn yi mais ah ba koor ne man nag loolu nag jaraluma ko waaw loolu moom jaraluma ko mu baax waaw ak yu mel noonu ah, borom bi xéewal ko loolu mu kontaan waaw mu kontaan waaw kontaan ci kooram gi ni nga xam ne noonu la sete ci lépp loo xam ne lu koy yàq la ci rafet ak waxu waxu mbuusur ak toog toog ak ay copain waa di di discuter rek di waxtaane baldeeg di waxtaane waaye yow waay waay gis ngeen cuk subeeg façon yu mel noon wax yow moom tàng naa ah nangam ak moom bàyyi loolu lépp léegi jëng di loolu la eh, saañ ni loolu léegi nag di def ay alquran di dem ci jàkka yi bu amee jot dem fekk ji tafsirul alquran yi yooyu bu ko bu dog jotee nag mu mu kontaan nag ci loolee voilà kon nag mu ngi noonee kon loolu la waaye tamit bi gën <laughs> feeñ ci xel yi loo dina fayen yi mooy ida aftara fariha bi fitri <laughs> mooy mu kontaan ci eh, ndogu gi nga xam ne moom la ko boroom bi xéewale ba mu mbar koo tiim ba nga xamante ne ba mu defee une heure de temps ba léegi mu ngi koy waajal di teg rek plateau bi fees na te des na ay quinze minutes loolu nag bu jotee nag ba dégg nag euh, euh, allahu akbar ji euh, timis gi dugg nag na xam ne noonu lay bëgge buy mos ya muy mos loolee moom lu leer la ginnaaw xiifam géeg maram géeg yooyu yëpp mu man koo defaat man bànneexu kon nag mu ngi noone wallahu taala alam hein nag mu des waaye bu dajeeg boroomam mooy boroomam wa ila laqiya rabbahu fariha bi sawmi loolu mooy beneen mbitt gi waaw beneen mbégte gi boobu nag mu ngi xaw jamono ji muy dajeeg boroomam boobu nag il faut waa ji génn àddina <laughs> waaw waaw moo tax it dee moom nit ki da koo war a xoole noonu dee daal lenn la échelle la bu may jokkale si saa boroom tekkiwul mukk ne damaa mas a teqale ko saa boroom non sauf que saa boroom mi nga xam ne ci xikmaam la def ne lu bari lu may dig dane bu ma faatoo ba pare la ma koy defal voilà kon mu ngi noonee wattaqu yawman yas'una fiihi ila Allah voilà fàttaliku leen di teet di bàyyi xel day suuraale bés ba nga xam ne ca lañ leen di delloo ci borom bi aji woor gi nga xam ne ah lii may woor de ab duxru la ab dëxëñ déef la boo xamante ne moom laay def eh, wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad bakkan bu ne na xool la muy jëfal la muy la muy la muy la muy la muy eh, avancé jiital ngir ëllëgam voilà nga jiital koor kii la borom bi santoon nga def ko nga xam ne nag bis boo dajeeg moom nag ah moom mi ne as-sawmu ah, lii tamaa koy fayee nag bis boobu nag la la alkarimu nag di sotti li nga xamante ne nii mooy waamee ngëneelam ya nga xam ne moom la doon dig te leeralu ko te leeralu ko benn mindeef kon nag mu ngi noonee waaw nga jote payoor gu mag ga ngañaay gi nga xamante ne nii mooy gu mag ga mbégte gi nga xam ne dootul dog waaw waaw ca daje ba nit ki di dajeeg boroomam tabaaraka wa taala kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam léegi nag euh, léegi mu des léegi nag ñu ñëw nag ci masala bi nga xamante ne mooy suñu masala bi ñu la doon wax